أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين إن شاء الله آمنين محلقين منكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه الأشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbilalamin wassalatu wassalaamu ala ashraf almursalina sayidi alawalina walaxirin sayidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil aarifin wa imam siddiqin mawlana Abul Abbaas Ahmad ibn Muhammad Tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiin ammaa ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu woon ba tey ci kitaabul hajj wal jaami' as-sahiih bu amiirul mu'miniin Abu Abdillah Muhammad ibn Ismaa'iil al-Bukhaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu ramal fil hajj wal umra bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu ramal te moom mooy dox ay dox yu gaaw eh, te ci ay jéego yu jegewantoo ci aj ak umra ñu gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne sa'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam thalathata ashwaatin wa masha arba'atan fil hajj wal umra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gaawtu ci doxin wi ci ñetti jéeg ci ñetti wërngal yi ci ñetti wër yi yu njëkk yi ci euh, ci ci euh, tawaaf bi daal dox yeneen ñeent yi ci def te loolu def na ko ci aj def ko ci umra naka noonu gisoon nañ xadiis sayyidina Umar ibn al-Khattab ta'ala anhu bi nga xamante ne euh, mi ngi doon fóon xajaru aswad ba pare di ko def istilaam mooy teg loxo yi ci kaw loolu ñu ngi koy wax mu ne ginnaaw bi mu ne mu ne fama lana walil ramal inna innama kunna ra'ayna bihi al-mushrikina wa qad ahlakahumullah thumma qala shay'un sana'ahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fala nuhibbu an natruka mu ne ñun daal lu ñu doyee di dox doxinu gaaw woowu ci eh, jilwu ci eh, wër yu njëkk yi ci tawaaf mu ne ndax kat ñun de lii dañ ko doon def rek ngir wane suñu bopp ci kanam yi yéeféer yi bokkaalu yàlla waaye nag te fekk nag léegi ya buur yàlla alak na leen kon nag ak ginnaaw ga nag mu daat ci teg nag ginnaaw waxee loolu mu ne mbir la daal moo xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo def moo tax ñun daal lu ñu sopp ci di ko bàyyi naka noonu gisoon nañ ci hadith sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne maa ku ma ma mu ne maa taraktu istilaam hadayni ruknayni fi shiddatin wala raxaa mundu ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yastalimuha bàyyiwu mu mukk di maanaam jël sama loxo di ko teg ci kaw ñaari keno yi lu ñaari ponk yi ci jamonoy tartaro du caagen ci jamonoy yombal la dalee ca ba nga xam ne gis naa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jël loxom teg ko ci seen kaw nee na ñu laaj Naafi' mooy Ubaydullah daa koy laajte te muy Ubaydullah ibn Umar al-Umari daa koy laaj ne Naafi' akaana ibn Umar yamshi bayna ar-ruknayni ndax sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma daan na dox diggante ñaari ruknu yi ñaari kenn ñaari ruknu yi mu ne ko dee mu ne ko innama kaana yamshi li yakuna aysara al-istilaam maanaam da daan dox rek ngir gën a yomb ci istilaam gi moom lay def mooy teg loxo googu gi muy teg ci kaw euh, ci kaw euh, ruq yi gisoon nañ tamit baabu istilaami rukn bil mihjan buntu bi nga xam ne moom mooy wax ne booy maanaam ne mënees naa def istilaam maanaam mooy nuyoo googu wala teg loxo ci mi teg loxo ci kaw rukn yi bu fekkente ne dangaa ngaa sori mënees na koo defar bant maanaam mooy bu ñuy wax mihjan maanaam mënees na koo defar tamit xeetu bant yëpp naka noonu sax mënees na koo defar loxo comme ni nga xamante ne noonu euh, la leere ñu gis ne sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala mu ne taafa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa' ala ba'irin yastalimu ar-rukna bi mihjan mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tawaaf ci hajjatul wadaa' mooy aj bu mujjee at ci kaw euh, warwaayam ci kaw gëléemam di maanaam euh, di tàllal bi nga xamante ne moom mooy bant bi muy mihjan bi mooy la boo xam ne day ba pare am ab wàll bu dëng ci ci jeex jeexital gi euh, mu moom la doon nuyoo maanaam moom la doon mel ni kuy teg euh, euh, loxoom ci kaw ñaar ci kaw ruknu bi muy ruknul maanaam ruknul bi am maanaam ke ruq bi nga xam ne ci la xajarul aswad nekk ak bi nga xamante ne moom moo ko féete ndeyjoor maanaam moo ko féete ndeyjoor ci boo positionné woo ci xajarul aswad bi soo ci wéeroo waaye moo ko féete càmmoñ ci boo jàkkaarloo ak xajarul aswad bi maanaam euh, kon léegi nag ñu war a gis baabu man lam yastalim illa ruknayni al yamaniyayni baabu buntu man ka nga xam ne lam yastalim maanaam tegul ay loxoom illaa lu dul euh, ruknayni ñaari keno al yamaniyayni yi nga xam ne ñoom ñooy euh, la ñuy tuddee al lu yuklu ruk ar ruknayni al yamaniyayni li tax ñu leen ko wax mooy ne ñoom ñaar benn bi mooy ruknul bi bu xajaru aswad bi bi ci def ñu tuddee ko ruknul ah, bu al yamaani yi maanaam comme nag dañ lay nootal benn ci kaw ba ca def loolu moom moo tax ñu tuddee ko noonu comme ni ñuy waxee ñaari baay yi maanaam mooy al abawaani maanaam ñu bëggee wax ndey ak baay ñu ne al abawaani comme masalan suñu bëggee wax géej ak dex ñu ne al baxraani ñaari géej yi suñu bëggee wax jant ak weer ñu ne al qamaraani maanaam ñaari weer yi suñ bëggee wax Seydina Omar Aboubacar ak Seydina Omar ñu ne al Omaraani ñaari Omar yi maanaam noonu tamit la ñuy wax ne al naa yamaani yaani maanaam noonu la ñuy wax ne ñaar ruknu yi nga xam ne ay ruknu yamaani yaay nii maanaam yu yu ruknu yamaani kon loolu moom mooy ñaar yooyu li nga xam ne tamit nag moom mooy àtte Euh, ma maanaam di jël sa loxo di ko teg ci yamaan yamaani ak ruknu xajarul aswad bu fekkente ne da ngay aj maanaam da ngay da ngay da ngay wër di def ka maanaam di def tawaaf kaaba bi saa yoo ci yegg nga teg ko ci loolu moom sunna la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon amma nag fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne ci wër gu njëkk gi rek la nekkee sunna waaye yeneen yi ci def dañ koo sopp maanaam ngir ne ñoom dañoo teqale diggante sunna ak man du te du mooy mustahab ci ñoom comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon biñ tollee ci wàllu julli beneen biir bi nga xamante ne tamit moom moo aju ci boobu masala moom mooy ne euh, maanaam euh, teg gi nga xamante ne moom la ñuy teg loxo yi ci ruknul yamaani yi boobu dañ ko ci teg kese waaye duñ ko fóon amma bu fekkente ne xajarul aswad la nag dañ ko ci teg ba pare daal di jël maanaam daal di koy fóon loolu moom mooy kon euh, ñaar yooyu noonu li ko waral nag moom mooy ne ma bi ci ne mooy ne ñoom ñaar dañoo nekk ci xawaayu maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam ngir ne comme niñ ko gisee woon waa Makka maanaam waa Quraysh bi nga xam ne ñu ngi doon tabax Kaaba gi seen matériel bi matukoon te bëgguñu ci woon a dugal dara lu xaraam loolu moom moo tax ñu daal di teg daal di fi mu yam rek ñu yamale ko fa bi ñuy defaraat Kaaba gi moo tax ñu daal di koy teg. teg ko ci maanaam ruknul yamaani ak ruknu xajarul aswad bi ñu teg ko yeneen ñaar yi ci des nag ñu daal di day yëkkati yëkkati yëkkati ba matul rek maanaam bi bi nga xam ne matul ñu daal di yamale foofu mbir mi maanaam daal di tabax kaaba bi kon loolu moom moo indi euh, ne ñaar yooyu rek la ñuy euh, maanaam ñoom la ñuy raay ngir ne ñaar yooyu rek ñoo nekk ci kero yi loolu nag mooy wax jumhurul ulama rahimahumullahu taala te ci waa maanaam wala boog ñu ne al-jamaahir ndax fuqahaa mazaahibul arba'a yi ci lañ bokk amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon wax ne ñaar yeekat faaw dañ koy raay maanaam dañuy raay ñeent yëpp comme ni ñuy waxee laysa fil bayt mahjuur wala boog laysa fil bayt shay'an mahjuura amul ci euh, kaaba gi néegu yàlla bi amul lenn loo xam ne def na ko ci gàddaay maanaam lépp la ñu war a raay maanaam ñooñu liñ koy wax bu ko mel ni Seydina Muawiya maanaam loolu moo nekkoon gis-gisam ak ku mel ni sayyidina euh, Jaabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma ak ku mel ni sayyidina euh, Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam wala rakkam di Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam naka noonu loolu moo nekkoon waxu sayyidina Anas ibn Malik ak tamit ku mel ne sayyidina Hasan ak sayyidina Husayn ñaari sët Yonent bi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu ta'ala anil jami' maanaam ñoom ñëpp ñu gisoon mooy ne daal kër gi néeg bi moom comme que amul néeg bi lépp barkeel daal amul lenn lu ñu ciy gàddaay waaye nag li nga xamante ne mooy li noot moom mooy li nga xamante ne moom la euh, ne euh, maanaam li jumhur wax ci borom xam-xam ne rahmatullah am te loolu gis-gisu lu bëri bëri ci saxaaba yi la radiyallahu anhu ku mel ni Seydina Abdullah ibn Umar ku mel ni Seydina Umar ibn Khattab ku mel ni Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam euh, déedéet ku mel ni Seydina Abdullah ibn Abbas bokk Seydina Abdullah ibn Abbas ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al-kitaab ilayhi wa qaala Muhammad ibn Bakr te mooy ibn Usmaan al-Bursaani rahimahullahu ta'ala moom ci juróom-ñeenteelu génération bi la bokk maanaam hadith bi loolu mu'allaq la maanaam mooy imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala jëliw waxul. moom ci ki mu ko déggee waaye dafa wax ne ko qaala Muhammad ibn Bakr ibn Usman moom ci juróom-ñeenteel génération la bokk génn deux cent troisième année ginnaaw génn àdduna deux cent troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye maanaam ci euh, maanaam imam Ahmad rahimahullahu taala moom hadith bi maanaam moom jokkale na ko ci càllale gu dëgër mu ne qaala maanaam mu jëlee ci Abdurrazzaq as-San'ani mu jëlee ci al-imam Ibn Jurayj ah, rahimahullahu taala mu ne qaala akhbarana Ibn Jurayj te moom mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi rahimahullahu ta'ala gisoon nañ ko mu ne qaala akhbarana Amr ibn Dinar mooy al-Makki rahimahullah an Abi Sha'tha moom te moom mooy Jaabir ibn Zayd al-Azdi rahimahullahu ta'ala moom gisoon nañ ko annahu qaala nee na wa man képp koo xamante ne yattaqi dafay teet shay'an dara min al-bayt maanaam wa man ana kan mooy ki nga xam ne maanaam istifhaam yàlla wa man ana kan mooy ki nga xamante ne yattaqi day teet mooy day moytu day bàyyi day moytu day jéem a sori sey ak dara minal bayti ci kaaba gi bi ana kan moo ciy jéem a teet dara waaye maanaam Abu Shatta muy Jaabir ibn Zayd bi loolu la wax ah rahimahullahu taala maanaam ni gis ne kon loolu moom mooy euh, mazhaba mu ne wa kaana Muawiya sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu Abu Abdurrahman al-Qurashi génn àdduna centième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Dimashq nekk saxaaba bu mag ci saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam radiyallahu taala anhu moom mu ne yes nekkoon ci xulafaaw yi tamit bokkoon ci xulafaaw yi maanaam euh, mu ne yes talimu daan na euh, raay loxoom daan na teg loxoom ci al arkaana ci mboolem ponk yi maanaam doonu ko woon yamale rek ci ruknul yamaani maam ruknul xajarul ruknul yamaani ñaar yëpp la ko daan def fa qaala lahu fa qaala waxtu lahu ñeen ko ibn Abbaas ibn Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhu maa ko moom kat la yastalimu Euh, moom da ma laa yustalamu maanaam li am mooy ne innahu li am mooy laa yustalamu deefuta raay deefuta jël loxo di ko raay ci haazani ruknaani ñaari keno yi maanaam limu ti nam nag mooy ar ruknayn mooy saamiyaan maanaam ruknu saami ar ruknayn yooyu mooy yi nga xamante ne ñoom ñooy yi féete benn féete Saam benn féete Iraq moo tax ñu naan leen saamiyeen maanaam euh, kon ñaar yooyu moom kenn du leen raay fa qaala mu ne ko laysa amul shay'un dara min al bayti ci néegu yàlla bi mahjuran lu muy gàddaay maanaam da ngay gis ne dafa xiyaasee ne comme que néegu yàlla bi ñu ngi ne kaaba gi la teraanga gi ñoom ñëpp ko bokk ci kaaba gi lañ bokk kon amul lenn loo xam ne luñ ci gàddaay la fekk nag ne euh, euh, naka noonu wa kaana te nekkoon na ibnu Zubayr sayyidna Abdullah ibnu Zubayr ibnu al-Awwam radiyallahu dana leen daan leen raay moom it kulluhunna ñoom ñëpp moom itam sayyidna Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu anhu maa moom it même gis-gis gi la amoon maanaam te loolu li ko waral moom mooy ñoom danoo xiyaasee lépp ci benn mbir rek ne comme lépp ci kaaba gi la bokk te nag mbir mi mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam la daan def moom moo tax bi sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma diir gi li soxna Aysa nettali ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ni ko sa mbokk yi de bi ñuy tabax kaaba gi maanaam dañ koo tabax waaye euh, partie bi nga xamante ne maanaam moom mooy ruknul maanaam ci xawaayidu Ibrahima yi alayhi salaatu wassalaam maanaam mu matale wuñ ko woon te man bu dul woon ne liñ ñoom ñu liy doog a dugg ci lislaam di doog a génn ci kéefér kon man doon naa toojaat kaaba gi tabax ko ci kaw xawaayidu maanaam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam buntu yi maanaam ba nga xamante ne léegi day mat maanaam nga xam ne xijir bi mooy wàllu googu nga xam ne matul dama koy dugal ci kaaba gi teg ko exactement na ko maam Ibrahima tabaxee woon te bu boobaa damay wut buntu bi maanaam dama koy wutal ndax ñoom dañoo yëkkati buntu bi maanaam buntu bi teguñu ko ci wàcce wuñ ko ba mu laal suuf comme ni ñu koy gisee ci kaaba gi maanaam buntu bi ra laalul suuf si parce que ñoom bañuy tabax bu kaaba gi ah dañoo dañoo bañoon képp kenn ku bëgg a dugg ci kaaba gi rek mën faa dugg bu ko defee ñoom ñu mën a am maîtrise ci mbir mi di ci dugal ku leen neex ku leen neexul ñu ne doo ci dugg moo tax ñu yëkkati ko ñu yëkkati buntu bi mu ne bu doon ba pare bu doon ba pare nag beneen buntu ba nekk ca gannaaw ñu fatt ko mu ne te te parce que ñaari buntu la amoon buntu bu ñuy duggee bu ñuy génnee mu ne bu doog mu loolu laa naroon def moo tax sëy bi ko sëy soxna Aysa radiyallahu anha nettalee ba sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu nettali ko ko mu daan ne maa ngi doog a comprendre lu tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñaar yi rek la raay parce que su fekkoon te dafa raay rukk bi raay rukk bi après ñu dem ba fee fee la waroon a yegg matul maanaam partie boobu noonu day nunoo maanaam lii loolu moom moo tax comme que bokkul ci en fait du ruq dëgg dëgg dëgg ci kaaba gi partie boobu du ruq partie boobu comme niir bii la nag te comme ruq yi lañ war a raay maanaam loolu moom moo tax kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam raayul lulul maanaam ñaari ruq yee loolu moom moo tax léegi am maa nag euh, li tax ñuy fóon xajarul aswad di ko ci yokk te lu ñu fóon ruknul yamaani moom mooy fee dafa am ñaari ñu mu tegoon benn maanaam euh, mooy ne ruknu boobu maanaam euh, rukk boobu daa am xajarul aswad daa am rukk bi maanaam bokk ñu teg ko ci xawaayidu Maam Ibrahima alayhi salaam ba pare mu boole ci am xajarul aswad maanaam moo tax mu jagoo lu yeneen rukk yi jagoowul dégg nga wallahu a'lam moo tax hadith euh, bi imam Bukhari rahimahullahu taala in maanaam fii la ko indee nii maanaam fii rek la ko indi imaamu euh, Muslim rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro mille deux cent soixante-neuf imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro huit cent cinquante-huit imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro mille huit cent soixante-dix-sept deux mille deux cent dix trois mille soixante-quatorze trois mille cinq cent trente-deux trois mille cinq cent trente-trois seize mille huit cent cinquante ak seize mille huit cent quatre-vingt-dix-sept kon ñu gis ne xadis bi wax xam ko dafa sutta ñett rek ko indi mooy imam Bukhari imam Muslim ak imam At-Tirmidhi amma imam Abu Dawud imam An-Nasa'i ak imam Ibn Maaja kenn indiwu ko ci rahimallahu al-jami' na qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddasanaa Abul Waliid te moom mooy Hishaam ibn Abdul Malik al-Baahili gën a siiwee ci Abul Waliid at-Tayaalisi rahimahullahu ta'aala moom bokk ci juróom-ñeenteel génération bi moom moom al-Bukhari ak moom Abu Dawud ñoo solo ci moom waaye hadiis mi ñu ngi ci kutubu sitta rahimahullahu ta'ala moom mi génn àdduna cent ma gane àdduna cent trente-troisième année ginnaaw gàddaay génn àdduna deux cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana ah, Layth te moom mooy ibnu Sa'd ah, rahimahullahu ta'ala imaamu waa Misra mu an ibnu Shihab moom mooy az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab imaamu waa Abdullah bi an Salim ibn Abdullah di doom maanaam ah, muy Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu maanaam Salim mi nag Euh, maam ci fuqaaw sabaa yi la bokk maanaam ci lenn ci wax ñen mooy juróom-ñaar kan mooy juróom-ñaareel an abi mu jële ci baayam muy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala moom nee nee na lam ara musuma gis annabiya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yattalimu muy raay di jël loxoom di ko teg minal bayti ci kaaba gi illaa muy néegu yàlla bi illaa lulul ak ruknayni ñaari ruknu al-yamani yéeni ñu féeti yaman maanaam mooy benn bi yu moo féete yaman bi ci des nekk xajarul aswad maanaam comme li ñu waxoon lu tax ñu tuddee leen noonu maanaam kon loolu ñaar yooyu laa mënta gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jël loxoom di ko ci teg musuma ko gis mu jël loxoom teg ko ci ba yeneen yi ci des comme que dama daama nag noonu la demee moom li mu wax rek yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la mu wax loolu rek la ñuy def maanaam lii tamit bokk na ci liñ ciy xamee maanaam bu ñu ko xoolee ak bi nga xam ne moom mooy bi weesu maanaam di leen gis ne Euh, Seydina euh, euh, maanaam dinañ gis na ne xataa maanaam nit yàlla wala borom xam lu mu rii rii mën naa def ijtihaad boo xam ne daf ci juum maanaam te loolu maanaam ñi ñu la tuddal yëpp ci ay saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam doonte ay saxaaba lañ radiyallahu maanaam ñoom ñooy ñii raw ñi raw ñi raw boole ñi raw ànd ak loolu yëpp maanaam dañuy gis am gis-gis ci mbir mi fekk gis-gis bi taxu koo defee noonu ku mel ni Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu moom daa gis ne rek yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa koo seetlu saa yuy raay lii rek la doon raay man it may raay yii kese waaye moom ci jëmmi boppam xamul woon lu tax waaye maanaam bi mu déggee xadiis soxna Aysa bi radiyallahu anha ci lay doogu comprendre lu tax loolu tamit day wane ne nit lu mu màgg mag màgg maanaam mën naa am ci diini yi yoo xam ne du xam lu tax waaw maanaam day jëfe rek waaye rek ñàkk xam lu tax moom ak jëf amuñu rapport maanaam dans le sens où que maanaam tey nga yor oto euh, comme ñu ko waxee woon keroog rek maanaam nga xam ndax euh, dañuy maanaam lan moo tax ñu naan la céder le passage fii nii lu tax mu war a céder passage bi comprendre mu ko loolu du loolu mooy solo li ëpp mooy gis nga tableau bi bind nañ ci céder le passage saa waay céder le passage après léegi nga dem nga bàyyi gaa yi dem. léegi nag loolu moom mooy li ëpp solo waaye bu fekkente ne dana naan fii comprendre moo tax ma war a céder le passage garaawul kon naa dem maanaam bis ñu la jàppee wala bi boo defee accident di nga ko rëccu maanaam kon mbir mi tamit noonu dong lay demee xataa ba jëfandikoo matériel yi téléphone yi ñuy jëfandikoo ak yii nii yëpp maanaam xamuñu maanaam obligé wuñu ñu xam technologie bi naka lañ ko créer ñun li ñu obligé xam rek mooy nan lañ ko utiliser loolu rek lañ obligé xam voilà buñ ko bëggee jëfandikoo bien sûr voilà te loolu moom mooy euh, maanaam mbir mi noonu dong la demee diine ji tamit noonu la. ji ni nga koy jëfandikoo rek nga obligé xam mais obligé wuloo xam nan lañ ko defaree maanaam ci biir obligé wuloo xam ko dégg nga wallahu alam hadith boobu kon euh, imam al Bukhari rahimahullahu taala in na ko hadith euh, numéro cent soixante six comme niñ ko gis woon ak cent soixante euh, mille six cent trois mille six cent six dina ko indiwaat ci kanam mille six cent onze insha allahu taala ak cinq mille huit cent cinquante et un imam euh, Muslim euh, indi na ko xadis numéro mille cent quatre-vingt-sept dina ak mille deux cent soixante et un euh, mille deux cent soixante-sept ñetti yoon ak mille deux cent soixante-huit ñaar yoon imam Abu Dawud dina ko xadis numéro mille sept cent soixante-douze mille huit cent soixante-quatorze mille huit cent cent seize imam Tirmidhi indi ko xadis numéro huit cent soixante et un imam An-Nasa'i moom Euh, indi na ko juróom eh, ñeenti yoon la ko indi rahimahullahu taala euh, imam Ibn Maaja na ko xadis numéro deux mille neuf cent quarante-six imam Maalik na ko xadis numéro neuf cent trente-cinq imam Ahmad lu bare bare la ko indi kon ñu gis na xadis wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko rahimahullahu jami' mu ne baabu taqbilil xajar bunt bii moom mooy wax dañuy war a fóon ak xajarul aswad mu nekk topp li nga xamante ne xikma bi nga xam ne moom moo ci nekk bokk na ci comme li yenente bi wax na sallallahu alayhi wa sallam ne la xajarul aswad yaminullahi fil ardi maanaam moom mooy ndey jooru yàlla ci kaw suuf maanaam euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko la boo xam ne bu wér sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu na ko maanaam mu nekk ci al-imam Ibn Hibban maanaam maanaam nekkal na ko al-imam Ibn Hibban ak imam al gis ne euh, kon fóon boobu nga xam ne moom la ñu war a fóon kon xajarul aswad maanaam képp ku ko def da nga mel ni fóon nga loxo ndeyjooru yàlla maanaam te loolu ko gisee woon maanaam mooy ne loolu day tegtale ne Euh, wax yëpp yi nga xamante ne dafa nekk loo xam ne euh, dafay nuru luy tuddee tashbih ah, euh, rek day maanaam mooy nuróole yàlla ak mbindeefam yi da laa bul da ñu war koo gëndale maanaam interprétation foog mu dugg ci parce que boo nee xeeru boo nee kaaba gi muy néegu yàlla li ñu mën a xalaat moom mooy maanaam li ñu leer moom mooy ne du ne yàlla dafa nekk benn jëmm joo xamante ne saa yu guddi jotee foofu lay fanaan maanaam te telewul lool maanaam kon mu nekk moomeeluk teraanga bu fekkente ne mbir mi mën na koo waxee noonu léegi ñu ne euh, comme alquran rek bu naan euh, euh, rasulullahi naaqatallahi wa qaala lahum rasulullahi naaqatallahi naaqatallahi mooy naagak yàlla gi mooy gëléem bu jigéen bu yàlla bi tegtalewul ne yàlla da koy war ek yu mel noonu maam dakaa dëcc walla maanaam tegtalewul loolu maanaam loolu tashrif la maanaam teraanga la waaye rek buñ demee bay wax ne lii mooy ndey jooru ci kaw suuf loolu nag day daal di mën daal daal di yoraat beneen maanaam bu gëri yii mi encore te loolu bu boobaa lenn rek lañ ci mën a xame maanaam faw ñu def lu ñu tuddee lan ta'wil maanaam muy gëndale maanaam loolu mënoo koo bàyyi noonu daan ne euh, maanaam boobu xamuñu lu muy tekki loolu mënoo koo wax parce que loolu soo ko waxee maanaam boo dee par exemple maa maanaam ah yàlla daal dafa am loxo ndeyjoor loxo ay loxo am na bu ndeyjoor te benn ndeyjoor boobu nag moom mooy xeer wee loolu moom mënoo ko wax comme nag mënoo wax loolu maanaam foog nga gëndale ko maanaam li boobaa dañ naan ko te loolu mën nañ koo gëndalee ci ci lu yomb mooy tey bu ma ne euh, diw mooy sama bras maanaam diw mooy sama bras loolu xam nga ni ñëpp xam nañ ne. bu ma nee diwee sama waa droit tegtalewul ne man jëmm laa joo xamante ne sama loxo ndeyjoor au lieu mu nekk loxo mais benn nit la boo xamante ne moom moo fi def du maanaam li ñuy ciy jublu rek moom moom moo jàppale ndax yamin day dafay jóge ci al yumnu bi nga xamante ne mooy tekki ak barke ak ak yombal ak xéewal kon bu fekkente ne euh, maanaam moom mooy ndeyjooru yàlla ci kaw suuf li muy tekk moom mooy mooy place bi nga xamante ne ci la xéewalu yàlla yu yaat yëpp concentré wu képp ku ko fóon da ngay mel ni comme si ni bu doon ne yàlla wallaahi masal ala bu doon ne mu na koo nattale ci ne maam ci meloom mi nga xam ne noonu lay feeñoo tajal li yi muy def ne dafay feeñal ne sama loxo ndeyjoor a ngi nii xeer woowu mooy ndeyjoor boobu loolu lay tekki maanaam ci kaw loolu ko maanaam fóon ko dafa nekk tiyaaba gu mag moo ci nekk ak xéewal gu rëy rëy rëy maanaam kon loolu moom mooy euh, kon li nga xamante ne moom mooy euh, buntu bi waxoon nañ nag ne maanaam dañ koy fóon saa yoo xamante ne moom luy tàmbalee balaa ngay lan balaa ngay tàmbali sax euh, tawaaf maanaam da ngay jël sa loxo teg ko ci jël sa maanaam daal di koy fóon ba pare doog a jóg ah maanaam doog a nag commencé tawaaf maanaam daal def juróom-ñaari wërngël yi maanaam juróom-ñaari wër yi mu ne kon euh, qaala euh, bil isnaadil euh, muttasil fil kitaabi ilayhi haddasanaa Ahmad ibn Sinaan te moom mooy ibn Asad ibn Habban al-Qattaan rahimahullahu ta'ala daqatam ne ko Abu Ja'far al-Waasiti al-Qattaan rahimahullahu ta'ala moom ci onzième génération bi la bokk moom mi ngi gën a àdduna Euh, ci maanaam euh, ginnaaw cent soixante-dixième année génn àdduna deux cent cinquante-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa moom day gis ne moom génération yi ñoom Bukhari ci boppam la bokk maanaam euh, sëriñam la mais boo xoolee génération boobu mooy mooy moom bi mu bi mu bokk rahimahullahu ta'ala mun a qaala haddathana Yazid ibn Harun te mooy imam bu bàgg boobu Yazid ibn Harun ibn Zazan rahimahullahu ta'ala dañu wax ibnu Zazan ibnu Sabit rahimahullahu ta'ala Abu Khalid as-Sulami di waa Wasif moom tamit eh, di Bukhari yul asl maanaam moom tamit rahimahullahu ta'ala bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi gën a àdduna 117e année génn àdduna 206e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala akhbarana Warqa mooy ibnu Umar ibn eh, Kulayb al-Yashkuri rahimahullahu ta'ala mooy Abu Bishr al-Madaini al-Khurasani eh, bokk ci juróom-ñaareelu génération bi génn àdduna soixante-septième année environ ginnaaw gàddaay Yonent bi euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala akhbarana Zayd Aslam moom lañu gisoon euh, ci suñu jotaay bi weesu an abi mu jële ci baayam muy euh, Aslam bi nga xamante ne moom mooy mawla Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bokk ci ñaareelu génération bi naan al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qabbala mu fóon al-hajar xeer wi maanaam mu fóon hajar al-aswad waqaala mu ne lawlaa bu dul woon ni am nii naka man ra'aytu gis naa rasulullah ndawal yàlla ne sallallahu alayhi wa sallam qabbalaka mu fóon la maa qabbaltu ko bu mu la maanaam kon muy wane ne nga xamante ne ah, ne loolu moom mooy rek ne bu fekkente ne mbir mu ci diine xaw ma lu muy tekki xaw ma lu tax xaw ma lu ko waral maanaam naa ci doyloo ne dama ci roy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam maadaama ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko def moo ko doon jàngale moo ko doxalee nii maanaam bu boobaa jëmmi roy ko jëmmi topp ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko digle wala moo ko jàngale moom moo ko doon def loolu moom mooy lay gën a màgg bi wane mbir moom noonu la maanaam loolu la maanaam jarul leneen wax wala jëf bu fekkente ne xëy na ba ci yenente bi rek sallallahu alayhi wa rek maanaam mooy mooy mooy ray bi tiin na maanaam jaratul ngay wut leneen dégg nga kon euh, lool nag ci lu tax maanaam kon fii lii de wane ni kon fóon xajarul aswad daa bokk ci sunna yi daa bokk ci yi nga xamante ne ñoom ñooy yi mat a def ci aj ngir ne Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu ànd ak ne xamul lu tax ñu koy fóon nee na budul woon ni yenente bi sallallahu alayhi moo ko def xam doon ko woon def waaye def maa ngi nii di ko def ngir loolu kese te dafa ko wax tamit ki kanamu ñoo xamante ne dañuy dooga dugg si ci l'islam ngir bañ ñooñu jàpp ne ñoom nañ daan def ak seen xërëm yi rek la ñuy def ci xeer wi maanaam ngir bañ loolu loolu moom moo tax euh, waaye li nga xamante ne moom lañu ñu mënula sikk ci mbir mi maanaam am mooy luñ mënta am sikki sàkka mooy ne Seydina Omar radiyallahu anhu xamoon na bu baax a baax maanaam ay mbóot yu rëy rëy yu nekk ci fóon xajarul aswad euh, radiyallahu ta'ala anhu hadith bi gën gisoon nañ ko euh, ne ci mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept ak euh, mille six cent onze ci léegi tamit dina ko indiwaat imam al Bukhari rahimahullahu taala maanaam imam Muslim in na ko mille deux cent soixante-dix ñeenteel ak mille deux cent soixante-onze imam Abu Dawud in na ko hadith numéro mille huit cent soixante huit imam an deux mille neuf cent trente-six ba deux mille neuf cent trente-huit imam Maaja deux mille neuf cent quarante-trois imam Malik mille soixante-six euh, imam euh, Ahmad lu bëri bëri euh, la ko indi kon ñu gis ne hadith bi wa ashab kutubu sitta ñu ñëpp solo nañu ko rahimallahu al wa qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathanaa Musaddad te moom mooy Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal Musarbal ibn Mustawrad ibn Murabal wala boog Mugharbal Abul Hasan al Asadi rahimahullahu ta'ala maanaam comme ni ñu ko gisee woon maanaam dàqantal la ci moom waaye li nga xam ne noonu la tudd na Abdul Malik la tudd wala maanaam Abdul Malik ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala comme ni ñu ko gisee woon Musaddad euh, seede yi ci imaam al Bukhari rahimahullahu ta'ala daf mën a qaala haddathanaa Hammaad te moom mooy. ibnu Zayd maanaam eh, al Azdi al Jahdami rahimahullahu ta'ala Abu Isma'il al Basri di imaamu waa Basra ci jamonoom bokk tamit ci juróom-ñaari génération comme imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala ñoo bokk sax at bi ñu génn àdduna 179 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Zubayr ibnu Arabi maanaam nii la sa xeex te loolu moom mooy lu wér ndax am nañu ko solo ak Zubayr ibnu Adi ki mu ngi bokk ci ñeenteelu génération am di Abu Salama mooy daa xantalam am na keneen kuñ ko jaawalal mooy az-Zubayr ibnu ko kooku Abu Adi mooy darkantalam kooku waa Kuufa la waaye dinañ ñëw léegi insha allahu taala ci euh, lu tax ñu wax lii nii mu ne mu ne qaala nee na sa'ala laaj na rajulun benn waaye ibnu Umar sayyidina Abdullah ibnu Umar radiyallahu taala anhuma an an ci jël sa loxo rek di ko raay ci maam teg ko ci kaw euh, xeer mooy xajaru aswad Euh, fa qaala moom mu ne moom day mam sayyidina Abdullah ibn Umar tontu ko ne ko radiyallahu anhu ra'aytu man di gis naa rasulullah ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam yastalimuhu mu raay ko wa yukabbiruhu ba pare mu fóon ko loolu gis naa ko maanaam kon maanaam lan mooy mbir mi laaj bi mooy lan daf ko doon laaj ak ay mbir mi moom mu ne ko man gis naa yeneen bi def ko sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy doy na lay mm-hmm. euh, nee na qaala mu ne ko qultu ma ne ko ara ayta waaw léegi xoolal rek tey in zoximta in zoximta bu fekkente ne dañ ne rek rek loog man maanaam dañ may ba ma ba ma man maanaam mooy affaire bi dafa xat quoi voilà léegi imaginer léegi bu xatee léegi maanaam li mu ko bëgg wax mooy maanaam li mu bëggoon wax ko mooy bu fekkente ne def naa lool maanaam affaire bi xat est-ce que kon jarul ma bàyyi ko finalement quoi maanaam matatu ko quoi maanaam loolu la bëggoon ñu ne ko noo ko ah matatu ko mais mu ne ko maanaam mooy ne dañuy gis nattale ne def ni ko ah man de gis naa yeneen bi def ko fan alayhi wasallam mu ne ko ara ay ta waa maa maanaam mooy euh, dañuy buuma xëntig man bii faa dañ maa noot quoi dañ maa ëpp doole ba jàll léegi imagine nga loolu xaala mu ne ko ko ij'al defal ara ay ta xoolal maanaam bil yaman bàyyi foofu ci yaman maanaam waa ji yaman la dëkk mu ne ko sa supposition yu bëri yi yëpp waa ak xoolal waaw su fekkee waa imaginer léegi man su fekkee te ne nanga loolu jël ko nga bàyyi ko yaman <laughs> voilà <laughs> ra'aytu man damaa gis rasulullah nga yàlla la yenente bi laa gis sallallahu alayhi wa sallam yastalimu woo mu jël loxoom teg ko ci wayu xabbilu ko pare mu fóornu maanaam gis nga wax ji ni lii mooy mooy léegi loolu de koy gis ñaare ci ci ci ci ci masaa'il yi maanaam ci masala yi dëgg léeg maanaam am ku la laaj waaw nangam nangam nga ni ah ah bi de lii la mën waaw mi léegi su fekkente waaw mi après su fekkee ne waaw bi après condition maanaam rek pour rek finalement nga ni ko ah waaw bu dee loolu la de moom moom moom moom mënut moom <laughs> laaj yu bari yooyu yëpp nag ci la ni ko xoolal xawaay imaginer la ay kii wëpp yëpp. bàyyi ko yemen fële ca yemen maanaam da gis ni ñu fiiree loolu day wane tamit ni ñu fiiree ci yenente bi sallallahu alayhi maanaam li mu jàngale yenente bi nee na la lii wala yenente bi def na lii sallallahu alayhi wasallam mooy royukaay bi noonu voilà léegi nag xolal sa yeneen si position yëpp jël ko nga teg ko foofu quoi wala nga bàyyi ko yemen ba nga jóge te te te waaw fii boo fi ñëwee nga def liñ la wax quoi voilà léegi te loolu dafa ci gis carrément maanaam euh, différence de mentalité te comme rek exactement ki ko doon laaj naan ko maanaam bi mu ne ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne euh, bu ñuy bu ñu maanaam bu ñuy raxas maanaam suñu suñu bu ñuy bu ñuy bu ñu yeewoo ci nelaw bu ñu jël suñu loxo di ko sóob ci biir ndox mi maanaam nañu raxas d'abord suñu loxo ñetti yoon balaa ñuy jël suñu loxo di ko ci sóob mu ne ko mais ara ayta in kaana xawdan maanaam imaginer léegi su fekkente ne nag mbalka la quoi maanaam benn ba la bu léegi nan lay def quoi nan lay def. mu jël xeer xaañ ko ko ne ko mën la yenente bi nee na naan ma mu may def sallallahu alayhi wasallam maanaam kon loolu te loolu tamit exactement moo ko daloon tamit ak kan ak doomam voilà bi naan yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi naan laa tamna'u ima allahil masajid bu leen tere jaamu yàlla yu jigéen ñi ñuy dem ci jàkka yi bu leen leen ko tere Bilaal ne ko maanaam doomam wallaahi lanam naa waxoon na waat naa ci at danañ leen ko tere nag parce que ñoom léegi dañuy dañuy dañuy toilette bi bi ñëw di kii maanaam mais mu jàpp ko di ko saaga di maanaam di ko ŋaññi di jublu voilà di ko ŋaññi di ko ŋaññi ba pare nangootu la wax ak moom ba ñu génnee àdduna parce que tout simplement daf ni ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na lii moom mu génn indi ay xalaatam nangootu la wax ak moom ba ñu génnee àdduna maanaam te loolu maanaam euh, loolu boo ko bëgg appliquer suñu jamono ji daal fi ñëpp ngay tàqali ko yal nañu yàlla sàmm maanaam parce que rek justement maanaam lii nii nii ni di ni loolu tumuranke te da ngay gis ñoo xamante ne pourtant day maanaam eh, bàyyiwu dañoo bàyyiwul xel gravité wu seen façon raisonner maanaam ni ñuy raisonner bàyyiwul xel gravité bi waaw du ne sax ne dañoo baaxul dañoo bon wala yooyu déedéet mais nag dañoo bàyyiwul xel loolu wax ji imaam yi ñuy wax ak ni ñu koy waxee ni mu ni mu garaawee quoi ah euh, bi kon euh, gisoon nañu ko euh, léegi Euh, ci taxrij bi ñu gis ne xadis wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu al-jamii mu ne baabu man ashaara ila rukni iza ata alayhi baabu buntu man ka nga xam ne ashaara junju na ila rukni ci keno wi mooy mooy ponk bi mooy rukk bi nga xam ne moom la xajaru aswad nekk iza ata bu dikkee alay ci moom maanaam ànd ak ne xadis bi yëpp lii maanaam bu nit raj raj loo ak yooyu maanaam boo gisee sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ni mu tontoo waa ji maanaam daf ko koo tontoo noonu parce que moom daf kaa wax ne ko defal lii yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lii la wax wala lii la def moom mu nekk di indi ay di di jaay intellectuel mm-hmm. maanaam loolu rek maanaam mu tontoo ko noonu waaye xaqiqatan maanaam bu fekkente ne raj raj loo dafa am maanaam ba mënoo yegg ci xajarul aswad tamit waxuñu fa nga nekk fay xeex di buuxanteeg ah, ak yooyu noonu ah, naan faw ma yegg fee di bëmaxanteeg maanaam ba di ci am ak yooyu yëpp loolu du ko jar maanaam loolu nag moom lay wax ni baabu man ashaara kii junj ila rukni ci ruknu ci kenn ci ah, kenn woowu isa maanaam muy kenn xajarul aswad isa ata bu dikkee alayhi ci moom maanaam ñëw ba foofa Ah, gis ne ah fii de wax dëgg yàlla mun ma fee xaj ma daal di laa lool nag day am léeg rek su fekkente ne masalan nit ñi dañuy julli maanaam ngay tawaaf nga gis nit ñi di julli fekk nga ba pare masalan boobaa yow nekk naan ah non gars yi man moom bon comme damay rek man ma ah, ñëw raay ci bëri du demee noonu naka nit ñi dañoo bëri bëri waaye boo xam ne boo bëggee rafet loo day metti lool tamit du jàppandi. maanaam kon yooyu yëpp day daal di tax ba kon bu boobaa yow ni ngay def rek mooy dangay tàllal sa loxo nii nga daal di koy fóon jeex noonu rek ngay def comme ni ñu ko gisee woon nag ni imaamu Maalik rahimahullah moom dafa ni fóon bi bu dee ginnaaw da nga kaa tàllal fóon bi moom xamu ko en tant que na xamu ko maanaam waaye li ëpp ci borom koo xam ne nag rahmatullah dañ ne noonu ngay def. maanaam kon euh, mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathanaa Muhammad ibn al Musanna te moom mooy az-Zamin Abu Musa al-Anazi rahimahullahu ta'ala bi mm, gane ma bokk fukkeelu génération gane àdduna 167 année génn àdduna 252 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiis nekk ci kutubu sitta moom sax comme niñ ko gisee woon sëriñ la ci mboole bu ashaabu kutubu sitta maanaam mu ne qaala haddathana euh, Abdul Wahhab te moom mooy ibnu Abdul Majid ibnu Salt rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad as-Saqafi dawa Basra moom itam bokk ci juróom génération bi nekkoon Baghdad ginnaaw ga Basra gane àdduna cent huitième année génn àdduna euh, cent quatre-vingt-quatrième année ginnaaw ga Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala haddathana Xaalid te moom mooy ibnu Mihran al-Hazza rahimahullahu ta'ala di waa Basra moom tamit di imam bu mag foofu Abul Manazil dañuy wax tamit Abu Abdullah al-Basri rahimahullahu ta'ala bokk ci juróomeelu génération bi génn am na cent quarante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Basra mu ne an Ikrima maanaam mooy imam bu mag boobu ci fiqh ci hadith ci tasawuf maanaam Ikrima euh, muy mawla al-Qurashi mawla euh, euh, ibn Abbas Abu Abdullah al-Madani rahimahullahu ta'ala génn àdduna cent quatrième année ginnaaw bi mu ngi gane àdduna vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi euh, sallallahu alayhi euh, wa alihi euh, wa sallam moom mu ne an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu maanaam kon hadith bi day gis ne ñi ko ñi ko solo ñi ci kaw ñooy waa Basra après ginnaaw gi waa Madina lan maanaam dégg nga radiyallahu ta'ala anhu qaala ne moom nee na taafa tawaaf na an-nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam bil bayti ci bayt ci néeg bi ala ci kaw gëléem maanaam kon dañu xam ne mën ngay maanaam war gëléem di di di tawaaf loolu nag li ëpp ci borom koo xam rahmatullahi dañ ko maanaam maanaam euh, jàpp nañ ne baax na waaye nag ci kaw kaw ci kaw ne Euh, mu nekk ngant nga am ngant ne ñu ne ndax lu tax yonent bi ñu ngi koo defee sallallahu alayhi wasallam dafa fekkoon dafa feebaroon maanaam dafa tawatoon bis booba moo tax mu def ko lool moom mooy kon bu fekkente ne am ngant mënoo def leneen maanaam mën ngaa yéeg maanaam di tawaaf kaw waruwaay waaye bu dul lool rek dañ ñaareel bi ci des ñaareelu condition bi tamit moom mooy muy le maanaam nga jël fag euh, euh, ay fagaru nga fagaru ba du du du taqal jàkka ji maanaam lool tamit Euh, comme tey bu fekkente ne euh, moo tax beneen bi ci maanaam tey bu doon tey mu ne nit ki dafa bëgg jël ay waruwaay maanaam jur tawaaf kaaba gi loolu dina mën na ne waaye nag il faut que mu nekk koo xamante ne daf koy def foo xam nit ñi ñu ngi nit ñi maanaam tey du yenu maanaa nga yor sa benn vélo masalan ah fàtt naa la ñu tudd affaire board boobu ah waaw skateboard wala trottinette wala yooyu noonu maanaam nga naan da ngay tawaaf gi ba pare maanaam di bëgg bu ma xënte nit ñi maanaam fi nit ñëpp ne maanaam loolu soo koy def da ngay dand da ngay dand nit ñi ba pare bisub rek loolu doo ko ci mën itam loolu tamit nga xamante ne moom la ndaara ci kii bi ci <laughs> benn kaw euh, moom ne ci kaw la def maanaam ci waaw ah, ak safa Marwa te yooyu yëpp maanaam loolu pour mu mën a ne maanaam bu dul loolu nag dañ koy sit bu dee nag ngànt taxul dañ koy sit waaye comme koo xamante ne masalan bu doxee dox boobu yëpp maanaam mën na koo yokk feebar wala xeetu mel noonu ñenn ñi dañoo mage lool wala yooyu noonu mën nañoo yëg ci war da ngay gis sax bu njëkk ba léegi da koy gis daanaka ak dootoo koy gisati waaye bu njëkk ba da gis dañ leen daan yenu maanaam di dox ak ñoom moom hmm? dañ leen daan yenu am ci lu leen ñu ñu ñu di dox ak ñoom maanaam yooyu yëpp kon mën naa nekk waaye ci condition yooyu noonu su dul lool rek lu ñu sib lay noonu maanaam yelloowul nit ki di ko def mel ni buur noonu kese maanaam loolu déedéet euh, beneen bi ci def tamit moom mooy ne suñu koy def itam dafa am beneen condition bu ci nekk beneen euh, maanaam beneen biir bu mën a tax ñu di ko def moom mooy nit koo xamante ne su yéegul ci war waaye comme yenente bi sallallahu maanaam duñ ko mën a xàmmee ci biir nit ñi maanaam ngir ni nit ñi dañ koy soxla ngir laaj ko ay maanaam masala yi comme yeneen bi sallallahu alayhi wasallam aj boobu rek la aj aj boobu mooy xajatul wadaa dañu koy wax aju tàggoo gi waaye boobu rek la aj tamit ci l'islam maanaam te nit ñi dañ doon soxla di xam nan la ñuy ajee ci moom ba mu ne woon xudu anni manasikakum jëla leen ci man seen li ngeen di jàngee seen aj seen jaamu yàlla aj maanaam kon moom bu fekkente ne maanaam warutoon gëléen googu nit ñi duñ koy xàmmee ci biir nit ñi maanaam bay mën di gindeeku di dem ci ñoom parce que cent mille personnes ñoo bi at boobu maanaam kon mbooloo mi dafa bëri woon maanaam loolu tamit mën naa nekk li war a tax maanaam lool tamit beneen lay la ci ne lool moom moo tax mu def ko sallallahu alayhi te bu dee loolu la itam maanaam mooy koo xamante ne masalan imaam bi la wala yu mel noonu nga xamante ne mbooloo mu bëri la àndal te ñu koy soxla di ko laaj wala bëgg gindeeku ci moom ak yu mel noonu bu boobaa loolu dana ko mën a def ci condition yi ci lu mel noonu itam maanaam ngir eh, xegma boobu beneen bi tee mu ne nag kullama saa yoo xamante ne ata dikk na ala rukni ci keno maanaam mooy fi xajaru aswad nekk ashaara day junj ilayhi ci moom maanaam loolu tamit day wane mooy li ñu doon wax léegi maanaam euh, ne mën naa nekk waaye nag ci kon beneen bi ci des bii tamit bokk na ci li ñu jàngale mooy woyof lu mu woyof sallallahu alayhi wa ndax mënoon na ne rek man maa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, comme gars yi dañuy tawaaf euh, yéen ñëpp def leen nii man ma ñëw ci fi gën a jege kaaba gi su ko defee su heure laal affaire bi jotee moom ma def ko yooyu noonu mais déedéet daa bàyyi kenn ku fi nekk nekk ci li maanaam na di ko def dégg nga da koy wane xadis bi imam Bukhari rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro 1607 dañu ko indi 1613 1632 ak 5200 93 imaamu Muslim na ko xadis numéro 1272 imaamu Abu Dawud na ko xadis numéro 1877 1881 imaamu Tirmidhi na ko xadis numéro 865 imaamu Nasa'i na ko xadis numéro 713 ak 2954 ak 2955 imaamu Ibn Maaja na ko xadis numéro 2948 imaamu Ahmad na ko xadis numéro 2118 2378 ak 2772